بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi maanaam kon noonu lañ koy firé ñi nga xam ne ñooy way julli te dëkk ci julli def ko def di ko defe ni nga xam ne moom mooy ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala diglee te noonu la ko soppee te gërëm ko noonu la ko yenente bi sallallahu wa alihi wa sallama jàngalee kon borom bi subhaanahu wa ta'ala nee na illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi te loolu waxoon nañ ko mooy julit ñi dégguñu ci jullit gi te ñooñu ñoom ñooy al ah, ah ñoom ñooy boroom ngëm gi nga xamante ne moom mooy gëm gëm gëm gu mat gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale ci suñu jotaay bi wees ci suñu jotaay bi wees tamit leeraloon nañ ci li nga xam ne moom mooy as-salaa maanaam julli bi nga xamante ne ci la baatu musalli jóge eh, te moom waxoon nañu li nga xam ne moom mooy maana yu mën a am ci maana lugawi bi nga xam ne mooy ci làkk arab li nga xam ne moom lay tekki léegi ñu gisoon nañ tamit li nga xam ne moom mooy maana shar'i bi maanaam maanaam bi nga xamante ne sharia wax na ni loolu mooy julli te moom mooy a wa af'aalun maxsuusa af'aalun wa aqwaalun maxsuusa muftataxun bi takbiir wa muxtatamun muftataxatun bi takbiir wa muxtatamatun bi tas bi bi bi ma ma ma shurutiha wala boog bi shurutiha benn la ndax baa boobu ma'iya lay tekki maanaam kon euh, mooy euh, jëf yi ay jëf ak ay wax yoo xamante ne yu jagoo la euh, yoo xamante ne dañ koy def mu ànd ak mu tàmbalee kàbbar naka noonu mu daal di jeexee sëlmal waaye mu ànd ay li nga xamante ne moom mooy ay sàttam kon loolu moom mooy julli ci waxu sharia waaye gisoon nañ ci xatta ci orf kenn ku ci nekk am na noo xamante ne noonu lay gisee eh, julli maanaam boo demee ci aada yi ñu ne am na ñoom seeni façon yoo xamante ne yooyu la ñuy jullee moo xam buru buru yàlla subhaanahu wa ta'ala la ñuy jullil ci seen gis-gis ak seeni yëg-yëg wala boog ki nga xam wala boog dañ koy julli li beneen yàlla waaye daal am na nuñ koy defee ñoom te julli bi nga xamante ne nag moom la borom bi subhaanahu wa mooy julli bi nga xamante ne moom la jàngale ci sharia ci làmminu ki nga xam ne mooy sangi-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di yenentaam bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam kon waxoon nañ ci suñu jotaay bi wees kon wàllu julli wax nañ tamit li nga xamante ne moom mooy eh, teg giñ ko teg fii eh, loolu ci wax nañ ci loolu eh, léegi nag mu des ñu war a ñëw ci jàngat yi nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu aaya bi bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngatee ci suñu aaya bi moom mooy ne julli am solo bi nga xamante ne moom la am solo ba tax ne moom rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy dindi nit ci ñaawteef yi ak musiba yi nga xamante ne moom moom mooy am maanaam ba tax ni nit ki eh, yi nga xamante ne moom lay melowoo ni nga xam ne noonu moom mooy ay jikkoom yu ñaaw yu julli moom mooy li koy far te moom mooy li gën a dajale ci li koy far yeneen yi ci des yëpp dañuy nekk rek maanaam ala sabili tab'iyya lay ñuy ne maanaam ci yoonu topp maanaam dañuy topp ci ginnaaw ngir mot ngir ngir mottali wala boog eh, ngir jag-jagal wala boog ngir eh, nekk fi rek daal eh, ngir ne dañuy topp ci ginnaaw julli waaye bu fi julli nekkul rek maanaam yi ci des yëpp dañuy daal di màbb comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee ne yawmal qiyaamati li ñuy xisaab maanaam ceytu ko ci doomu aadama bi ci jaam bi moom julli bu fekkente tene baax na li ci des yëpp day daal di baax waaye bu bonee li ci des yëpp day daal di bon kon li nga xamante ne moom mooy eh, julli day daal di kon laabal nit ki ci tilim tilim yi nga xamante ne ñoom ñooy ak ak ak ak yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci xolam ak ci bakkanam maanaam ba nga xamante ne day tax mu daal di nekk koo xamante ne eh, day day yàqu maanaam xol bi day yàqu wala boog bakkan bi daal di yàqu loolu julli moom mooy nga xamante ne moom moo koy def te moom moo am njariñ boobu comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko wa aqimi salaa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mu ne na nga taxawal julli ndax julli de moom day tere li nga xam ne moom mooy njombutee fi jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikko yu ñaaw yu bon yu mag yi nga xamante ne képp ku ko gis daal di xam ne lii kat ab gor wala nit ku baax wala nit koo xamante ne ku yiw la daf ko war a jomb loolu julli daf koy teggi ci nit ki def koy dindi ci moom waaye tamit day dindi yi ñu sib yi nga xamante ne képp ku ko gis xam ne lii kat euh, te bu fekkente ne yeewu ga da xam ne lii du lu ñu xam ci diine du lu ñu xam ci mbaax loolu kon julli day daal di am euh, melo yooyu day daal di def loolu waaw daf koy daal di tere nit ki su fekkente ne nit ki dafa amee jikko ak jikko yooyu lu mu mën a doon fu xëyee tey di julli daal di tàmmal julli di tàmmal boppam julli di tàmm di julli ci waxtu wi at ci anam yi nga xamante ne noonu la war a amee rek da daal di gis loolu day muy daal di commencer soppeeku muy commencer di mel li nga xamante ne moom mooy li borom bi subhaanahu wa gërëm di gën di li nga xamante ne moom mooy li seytaane di di di digal nit ñi euh, ndax euh, comme li nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala di waxe innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun seytaane moom daal li muy def rek moom mooy daf leen di digal ci mbon waaye tamit ci ak li nga xamante ne daf leen di digal tamit ci eh, njombu teef yi te ak tamit ngeen di waxal yàlla buur yàlla subhaanahu wa taala loo leen xamul kon lool moom mooy li nga xam ne moom mooy wàllu julli te loolu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leeral na ko ci xadis boo xamante ne mi ngi ci ñaari saxiix mu daal di wax ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne ara'aytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fiihi kulla yawmin xamsa marratin hal yabqa min daranihi shay mu ne na ngeen daal di xool xool leen rek tey fu fekkente ne dafa am kenn ci yéen ci buntu këram mu daal di am euh, benn euh, dex goo xamante ne maanaam ci buntu këram la nekk mu di ci sangu euh, bis bu jot mu di ci sangu juróom juróomi yoon. ndax dina am ay tilim tilim yoo xamante ne ñoom ñooy des ci moom eh, ñu ne ko qaalu laa yabqa min daranihi shay ñu ne ko déedéet yoon dawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon de kooku moom eh, ci eh, tilim tilimam bi moom dara du ci des ndax day sangu juróomi yoon ci bis bi mu ne kadhalika salaa yamhu llahu bihi biha al khata bihinna kadhalika as-salawatu al-khams yamhu llahu bihinna al-khataaya naka noonu juróomi julli yi noonu lañu mel buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ci ciy jaare di far ay bàkkaar kon loolu moom mooy ne ko julli day daal di ci ay bàkkaar naka noonu borom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ko tamit ci di ko leeral ci hadith euh, bi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, muwatta bu imaamu Malik naka noonu noonu la nekkee ci saxiixu imaamu Muslim sunan imaamu Tirmidhi an-Nasa'i ak Maaja naka noonu noonu la nekkee ci musnadu bu imam ahmad ibn hanbal rahimallahu al-jamii' muy xadis sayidna abu malik al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ne at-tuhuru uh, shatrul iman wal uh, walhamdulillahi tamla'ul mizan wala subhaanallahi walhamdulillahi tamla'aani aw tamla'u maa fi maa bayna as-samaawaati wal ard as-salaatu nuur was-sadaqatu burhaan was sabru diya fa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullu nnaas yaghdu fa fa fa fa baa'i'un nafsuhu aw fa fa baa'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha xadi xadis e, boobu nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu déedéet boobu xadis e, moom ci muslim ci saxiixu imaamu Muslim la nekk. mi ngi tamit ci sunan at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahimallahu al-jami' bokkul ak xadis bi nga xamante ne insha allah taala ni ngi ci ñëw boobu xadis moom lay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ne euh, euh, euh, laab moom mooy shatrul iman mooy genn wàllu ngëm yàlla maanaam kon nga gis ne nit ki laab bi nga xamante ne moom lay laabal boppam moom lay laabal xolam moom lay laabal digganteem ak borom subhaanahu wa taala moom lay laabal euh, ci digganteem ak euh, mbindeef yi moom lay kon laabalee li nga xam mooy dindee ci moom lépp loo xam ne fexe na fexe ba ayib bu nekk ci moom ak lépp loo xamante ne bàkkaar la ak lépp loo xam ne lu ñuy tere la loolu ci jëmmi boppam mooy genn wàllu ngëm waaye loolu tamit borom bi subhaanahu wa taala daf koo def njariñ googu noonu daf koo def ci njàpp loolu moom moo tax mu nekk ci riwaaya bu imam ibnu maaja rahimahullah rahimahullah mu ne euh, euh, mu ne euh, alwudu wala ci beneen riwaaya bu bu nekk ba tey ci sunan yi mu ne isbahul wudu iman maanaam kon mu ne wala boog ci beneen riwaaya mooy matal njàpp loolu mooy genn wàllu ngëm kon boobaa laat googu nga xamante ne moom moo nekk ci njàpp moom moo nekk ci cangaayal farata naka noonu moo nekk ci mboolem laab yi borom bi subhaanahu wa taala yoonal laataa ñuy taxawal julli loolu moom mooy njariñ googu moom moo ci nekk te day setal nit ki day dindi ci nit ci ay tilim tilim ay yàqu-yàqu kon day tamit nit ki su fekkente ne sàmmonte na ak loolu naka noonu day di sàmmonte mbir moomu ci biti maanaam ci ci relation yi muy am ak boromam subhaanahu wa taala ak yi nga xam ne moom mooy lay am ak nit ñi loolu day waral ci moom tilim tilim yi dañuy daal di denc moom comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci misaalu dex gi kon ko kon loolu moom mooy julli ci wàllu googu Euh, kon euh, euh, sat kon ngëm ngëm yàlla maanaam kon nee na moom mooy ngëm yàlla foofu nag borom xam-xam yi tamit rahmatullahi alayhim dañuy wax ne foofu baatu ngëm al iman foofu li muy tekki moom mooy julli ndax julli buñu ne laat mooy genn wàllu julli lay tekki te loolu am na dalil ci alquran comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala waxee ne wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum ci suratul baqara bi muy wax ci ne bu ñuy julli léegi nañu daal di jugee euh, fi ñu daan jublu te mooy baytul maqdis léegi muy Jérusalem te jublu léegi ci Kaaba ga ca Makka loolu nag ba nga xamante ne moom la wax loolu léegi ñu laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ñun de am nañ ay mbokk yoo xamante ne dañoo génnoon àdduna te ñoom day musuñoo jullee feneen fu dul jublu euh, baytul maqdis waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wàcce wax jooju ci aaya boobu mu ne wa wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum buur yàlla de subhaanahu wa taala du neenal mukk seenu ngëm maanaam seenu julli maanaam kon loolu lay daal di tekki bu boobaa ngëm maanaam mooy julli foofu noonu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci xadiis sayidna abu malik ashari ashari taala anhu bi nga xam ne moom lañu wax moom la ñu tudd léegi ñoom dañuy firi ni kon loolu ngëm maanaam laab mooy genn wàllu julli Euh, kon lool boobu te lool tamit ñu jaar fa mu leer maanaam daal di ciy waxaale beneen njariñ boo xamante ne am na ci suñu aaya bi donc boobaa day daal di dëgëral ne li nga xamante ne moom lay moom la ñuy wax julli maanaam fii moom mooy ahlul imaanil kaamil loolu dafay bokk ci li nga xamante ne daf koy dëgëral ba tey euh, kon loolu beneen mbir bi nga xamante ne la euh, kon léegi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di ciy teg daal di ne alhamdulilah moom day daal di feesal li nga xam ne moom mooy misaan bi mooy mandaxe ga mooy balance bi nga xam ne moom la ñuy teg yawmal qiyaama di peese jëf yi nga xamante ne moom la doomu aadama yi am a abaatu alhamdulillah rek daf koy daal di feesal mën mën mën a tamit baatu subhaanallah walhamdulillah ci beneen riwaaya bu nekk ci sunan ibnu maaja rahimahullah moom dafa ne at tasbih wa takbir maanaam sabbal ak kabbar mu ñoom dañuy daal di eh, eh, eh, dañuy daal di dañuy dañuy feesal maanaam Eh, dañuy feesal maa bayna samaawaati wal ardi lu nekk ci diggante asamaan yi suuf si ci yeneen riwaaya mu tam la tam la samaawaati wal ardi day feesal asamaan seeg suuf si maanaam kon loolu moom mooy ne nit ki kon suy julli sabbal yi nga xamante ne moom te loolu mi ngi ci biir julli maanaam kabbar ak sabbal mi ngi ci biir julli boo xoolee julli bu ñu jàngul alquran dañuy sabbal wala ñuy kabbar ginnaaw dañuy ñaan comme ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi inna hadhihi salat la yuslihuha shay'un min la yuslihuha shay'un min aqwali nnas innama fiha takbirun wa tasbihun wa tilawatul qur'an loolu mu nekk ci xadis boobu nga xamante ne mooy xadisu sayidna Muawiya as-Salami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom moo nekk ci saxiixu imaamu Muslim naka noonu tamit noonu la ñëwee ci saxiixu imaam al-Bukhari alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal ni julli day eh, day daal di nekk loo xamante ne eh, daal ni eh, julli dafa nekk loo xamante ne dara du ko yëwénal ci waxu nit ñi maanaam li ci war daal te jaadu ci moom mooy ak tasbihu ak ak maanaam mooy sabbal ak kabbar ak li nga xam ne moom mooy di ja maanaam kabbar ak sabbal ak li nga xam ne mooy di jàng alquran kon boo xoolee li nga xam ne moom la xadis boobu di wax yëpp day daal di wax li nga xamante ne moom moo nekk ci julli waaye nag mu leeral foofu daal di daal wax ci li nga xam ne moom mo aju ci julli ak li nga xam ne moom moo ci wërwërloo mu ne as-salaatu nuur mu ne julli daal leer la wax na dëgg moom yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax julli leer la comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko leeral ci bu ñu yegsee ci aaya bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy alladhina hum ala salatihim da'imun insha allahu taala buñ ciy wax dinañu leeral foofu ci wàllu julli leer bi nga xamante ne moom la nekk leer waaye daal mu am li nga xamante ne daal moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax fii te mu jàngale ko mooy ne nee na assalaatu nuur julli daal leer la leer la ci xolu nit ki leer la ci biiram ak biteem leer la ci doxale yi nga xamante ne moom lay doxalee ak mindeef yi leer la ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala leer la ci digganteem ak kaaba ki nga xamante ne moom mooy néegu yàlla bu boroom bi subhaanahu wa ta'ala teral tem xormaal ko kon euh, julli leer julli mu ne wa sadaqatu burhaan mu ne waaye saraxe nag moom ak ak aw lay la maanaam preuve la ndax bu nit bu fekkente ne day génnee di saraxe comme ni nga xamante ne insha allahu ta'ala dinañ ko gis ci aaya bi tegu ci aaya bi ñu wax léegi maanaam ñaari aaya ginnaaw aaya bi ñu ne mooy walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum maanaam ci ñaari ay yooyu insha allahu taala dinañu gis ni nga xamante ne noonu la saraxe nekkee aw lay maanaam nekkee preuve comme ni nga xamante ne buy wane ne nit ki dëgg-dëgg sopp na boroomam subhaanahu wa taala te xolam mi ngi ci dindi maanaam mi ngi ci dindi adduna te mi ngi ci bëgg dindi ak bëgg-bëgg ak maanaam bëgg-bëgg am am yi waaye tamit saraxe dafa bëri ay xeet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee Eh, te noonu dinañ ko dinañ ci ñëwaat insha allahu taala kon mu ne wa sadaqatu burhan ba yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di ci teg ne wa sabru diya muñ daal di daal eh, aw leer la wu ànd ak tàngoor loolu tam daan ci ñëwaat léegi insha allahu taala ci njëriñ yi ñuy jàngee ba tey ci aaya bii ñu ne mu ne nag waaye nag mu ne alwal qur'aan xujjatun laka aw alayka mu ne alqur'aan aw layla boo xamante ne ñeel na la wala boog mu war la mu waral la maanaam mooy aw lay la woo xamante ne yow yaa ciy jël maanaam jariñoo wala boog mu nekk loo xamante ne day dal ci sa kaw mu ne nag wa kullu naasi yaxdu mu ne ñëpp dañuy daal di xëy mu ne fa baa'i'un fa baa'i'un li nafsi woo fa mu ne am na ñoo xamante ne dañuy dañuy jaay seen bakkan maanaam ñoom dañuy xëy di dem nit ñëpp noonu la ñuy def waaye bu ñu xëyee ñenn ñi dañuy jaay seen bakkan maanaam euh, kon. Euh, ñooñu dañ koy jaay seen diggante borom bi subhaanahu wa taala daal di koy jënde kom ni borom bi subhaanahu wa wax na inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mu ne naka buur subhaanahu wa taala de jënd na euh, ci way gëm ni seen alal yi ak seen euh, seen bakkan yi ak seen alal yi amwalahum wa anfusahum seen alal ak seen bakkan ne la ne ne dañuy am euh, ne ajjana moom la leen di faye kon loolu moom mooy euh, ne nit ñi am na ñoo xam ne dañ koy jënd am na ñoo xamante ne nag duñ ko sax duñu jaay sax seen bakkan ngir xam gi nga xam gi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala mooy ko moom te moom maanaam bu boobaa ñoom duñ ko ko jaay ko koy bàyyee ñooñu nag ñoom la borom bi subhaanahu wa taala di fayee boppam waaye ñi nga xamante ne kon loolu moom mooy euh, kon ñiy jaay seen seen seen bakkan waaye mu ne fa moote fa am ñi nga xamante ne dañ koy goreel goreel ko ci sawara maanaam ngir ne dinañu moytandiku lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala bañ na ko lépp loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa digle ci ñu sori ko bu boobaa ñu daal di goreel seen bopp ci sawara waaye fa muubiquha am na ñoo xamante ne te wa mu wa muubiquha am na ñoo xamante ne dañuy alak seen bakkan maanaam kom ni nga xamante ne eh, noonu la nekkee ci xaalu ñu bari bari ci doomu aadama yi yàlla nañ ci yàlla musal mooy ne dañuy daal di eh, jël seen bakkan daal di koy eh, daal di koy eh, daal di daal koy alal maanaam dugal ko ci ay bërëbu alkande mooy al mubiqaat yi nga xamante ne ñoom ñooy bërëbu alkande yi ak bàkkaar yi nga xamante ne ci lañuy ci ñoom ñooy waral ak loolu yëpp ñoom ñu daal ci dugg daal di cay ne kon xadis boobu day leeral li te loolu boo ko xoolee yooyu yëpp ñu wax fii nii ci xadis bi yëpp boo ko xoolee de daal di wër-wër loo ci biir julli kon julli dafa nekk loo xamante ne dafay laabal xol kon dafa nekk loo xamante ne moom mooy tax ba nit ki yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax ci eh, yee maanaam doon wax naan eh, eh, ci ne doomu aadama noonu lañ ko bindee loolu julli day daal di jariñ day daal di da koy daal di jariñ loola beneen mbir bi nga xamante ne dañ koy jàngee ci aaye bi maanaam te loolu ba tey muy aju ci wàllu julli mooy ne kon comme ni borom bi subhaanahu wa li mu wax ci wàllu julli yëpp ba fii maanaam ba yegg si fii euh, maanaam mu wax ci doomu aadama yëpp ba daal di euh, yegg si fii day wane ni tamit kon ne julli am na ay njariñ yu baree baree bare yoo xamante ne nekk na ci doomu aadama euh, te bokk na ci njariñ yooyu ba tey moom mooy ne julli day daal di yar doomu aadama ci mu mën a nose ay biram maanaam nose addunaam mooy organiser ko teg ko ci ni xamante ne noonu la war a tegoo Euh, muy doxale ni nga xam ne noonu la war a doxale mu daan koy wutal ay waxtu wutal ko ay anam ba pare ni am ne nii nga koy defee mu wutal ko ay charte daal ni nii mooy charte yi wutal ko ay ponk daal ni lii la daal di wutal ay daal di koy wutal ay ay ay ay mbir yoo xamante ne dañ naan dañ ko ci tere lii duñ ko ci tere daf koy yàq lii maanaam euh, ak yeneen ak yeneen daal koy wutal sax ay mawaane mooy ay mbir yoo xamante ne suñu xewee nit ki di julli te loolu ci jigéen ñi la gën a bari comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci eh, jigéen ji gis bërëgam wala boog muy gis ay gësin euh, loolu yëpp mu daal di koy wutal maanaam mu nekk kon loo xamante ne ay euh, mbir la yuy xew euh, ci julli kon loolu yëpp nag bu fekkente ne nit ki day sàmmonte ak loolu day daal nekk koo xamante ne day daal di sàmmonte tamit ci wàllu addunaam lu muy gën di takkoo ak waxtu julli yi di gën di takkoo ak di ko julli di ko jullee ci anam bi ko borom bi bu boobaa de moom it day daal di organiser wu ci addunaam mi nga xam ne noonu lay doxalee ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala waaye ci digganteem ak li nga xam ne moom lay sàkku ci àllaaxira waaye tamit ci digganteem ak mboolem li nga xam ne moom lay sàkku ci biiru addunaam loolu yëpp julli daf ko koy daal di may loolu moom moo tax képp fépp foo fekkee ay nit ñoo xamante ne amuñu organisation boobu ci wàllu julli maanaam du ñu sàmmonte ak waxtu julli boobu noonu bu fekkente ne dañ leen di gis ñuy tardé rendez-vous wala boog ñuy absenté ci rendez-vous yi maanaam di am ay rendez-vous yu ñu amal ak ay doomu aadama ba pare di ko raté wala boog ñu amal rendez-vous ak doomu aadama yi ba noppi duñ ko jëfee duñ ko doxal ba pare ñu diglante nit dara ba pare daal di leen di njuy wala boog ba pare daan ne eh, dama ko dóor maanaam dóor naa ko maanaam mooy dóor marto ak xeet yu mel noonu loolu yëpp da gis ne nit kooku noonu da gis ne sàmmontewul ak ay julleem ci waxtu yi nan noonu di nga ne ne sàmmontewul ak julleem ci ni mu anamam yi xattaa ba borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ci bëri ci ñoom bu ñu ñëwee di bu ñu ñëwee ci ñoom ñu njëkk ñi ñuy jàmbat ci seen kanam ne nit ki daan ne ah man de wax dëgg yàlla man sama problème damaa am euh, ay problème ci sama kër maanaam ne daal dëgg-dëgg dafa am ay problème yu ci ne euh, sama digganteeg saw soxna si digganteeg xale yi vraiment ça ne va plus doxatul ak yooyu dañ lay liñ lay njëkk moom mooy nan nga def ak say ay ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew yi am ci biir kër ak problème yi nga xamante ne ñoom ñoo ci mën a xew ci biir kër gi bi mu ciy nekk di ci wax di ci traité dafa dugal ci biir ci diggante aaya yooyu daf ci dugalaale benn ak aaya aaya boo xamante ne day wax naan xaafizu ala salawaati wassalaati al wusta wa qumu lillahi qaanitiin fa in xiftum fa rijalan aw aw aw rukbaanan maanaam eh, li nga xam ne moom mooy borom subhaanahu wa taala daan na ngeen sàmmonteeg julli yi waaye rawatina julli gi nga xam ne mooy guddi gu dooma gi te moom mooy julli tàkkusaan julli tàkkusaan googu eh, nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci xadis boo xamante ne mi ngi nekk ci saxiix ci ci ñaari saxiix yi eh, ci xadis nga xamante ne mi ngi nekk ci ci ñaari saxiix yi naka noonu noonu la nekkee ci Muwatta imaamu Maalik rahimallahu al yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci xadis boobu xadis muy xadisu sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab muy xadis sayyidina burayda al aslami radiyallahu ta'ala anhu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da da daan ne man taraka salaatal asr faqad habita amalu képp koo xam ne da ngaa bàyyi julli tàkkusaan si def yi yàqu na maanaam te loolu noonu boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu baree bari ci li nga xamante ne noonu la ñuy firi kàddu googu waaye eh, li nga xam ne moom mooy li gën a wér ci wax ji te loolu mooy waxu ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te bi ñu ko laajee Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom tamit tontu boobu moom mooy bi mu joxe mooy ne képp ko bàyyi benn bés dong la maanaam eh, benn bés kese muy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar la naam radiyallahu anhu mu ne képp ku ko bàyyi ci benn bés na nga xam ne eh, sa jëf yi nga mësoon a jëf. ba nga ba bis boobu lépp yàqu na maanaam loolu te moom mooy nga nga bàyyi ko ba waxtu bi génn te amuloo euh, ngant bu sharia nangu ngant bu sharia nangu euh, te maanaam te ngant yooyu ay liggéey bokku ci loolu na la war leer maanaam ay liggéey bokku ci euh, ay dama amoon rendez-vous bokku ci ay damay voyage bokku ci yooyu yëpp bokkul ngant yi voilà Euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne dafay daal di ràññeeku euh, naam am nañ nuñ ko mën a euh, jullee ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci bu ñuy jeexal ci wàll gi bi mu naan walladina hum ala salatihim yuhafizun ñi nga xamante ne ñoom seeni julli yi dañ ciy daal di dañuy dañuy sàmmoonteeg moom insha allahu taala wax ni nga xamante ne moom la ñuy noonu la ñu war a doxale te noonu la ñu war a def su fekkente ne nit ki dafa nekk ci ay xat-xat wala jamono joo xamante ne dafa xat maanaam naka la war a doxale loolu dinañ ko gis insha allah waaye am amma li ñuy faral di dégg ñenn ñi di ko wax ci sama mbokk wolof yi naan waaw damay fay samay julli wala léeg-léeg subhaanallah léeg-léeg dama koy dégg damay tiit tax damay gis ne ah, xaqiqatan kii xamul li muy wax lan la maanaam eh, eh, xamul dégg dégg gëdd li muy wax maanaam ne eh, waa xam naa su ma yeggee rek daal di fay samay julli wala boog euh, comme bon temps yi xam nga liggéey bi naa après xam naa su ma wàccee ba fay samay julli maanaam yooyu bu ma ko déggee damay tiit parce que damay gis ne dëgg-dëgg kii xamul li muy wax ah, wala boog ah, xam nga rek kii bi tukki boo xam nga boo wàccee da ngay sonn ak yooyu tout ça après xam nga le temps que ngay fay say wala xeetu wax yu mel noonu yu yi nga xam ne day tegtale ne nit ki dafa wàcc maanaam julli moom def ko bi wala boog dama doon tukki ci voyage laa nekkoon xam nga rek julleeguma euh, te ñu gis ne julli yi muy wax mais defagu ko yooyu weesu nañ bu yàgg maanaam loolu euh, yooyu yëpp ay mbir yoo xamante ne yu raglu la yu tiitlu la ci képp koo xamante ne xam na ko dana ko moytu te loolu noonu xadis Seydina Abdullah ibn Umar laa la doon wax nii radiyallahu anhu waaye xadis Seydina Burayda ibn Xasib al-Aslami radiyallahu anhu moom mi ngi ci saxiix imam al-Bukhari rahimahullah moom dafa ñëw euh, daal ne euh, daal di ne moom daal ne dafa àndoon ay ay nitam bi ñu àndee moom ay àndandoo maanaam eh, moom saxaaba la radiyallahu mu daal di gis eh, bis boobu mu niir mu ne nañ gaaw julli ndax xamuñu ndax jamono ndax eh, ndax comme tukki la woon xamuñu ndax jant bi mu ngi so waaw wala déet ndax damaa dégg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man taraka salaatal asr faqad habita amalu koo xam te ne da ngaa bàyyi julli tàkkusaan sa jul sa jëf yàqu na te loolu moom day dalil la bu leer buy wane ne firi gi nga xamante ne moom la ñu wax boobu firi moom mooy bi nga xam ne moom mooy bi wér insha allahu ta'ala ah, ndax ni Seydina Burayda al aslami radiyallahu ta'ala anhu moom ci jëmmi boppam noonu la ko déggee te dafa am qaa'ida buy wax ne ar-raawi adraa bimaa rawaa bihi ki nga xam ne moo soloo xadis bi moom moo gën a xam lan la xadis bi di tekki maanaam ah, loolu maanaa yi moom moo koy ci ki nga xamante ne moom moo koy gën a xam kon julli day daal di tax ba nga xamante ne nit ki day sàmmonte ak waxtu yi bu boobaa loolu day daal di waral ci nit ki mu daal di nekk koo xamante ne day sàmmonteeg ak ak jamono ji kon euh, lool nag aaya boobu nga xamante ne moom la wax ba pare daal même boo nekkee fa in xiftum même ragalee maanaam nekk ci ay situation yoo xamante ne insécurité moom moo am mu ne bu boobaa fari jaalan boo dee dox di julli sax na ngeen ko def aw rukbaanan wala ngeen war di julli na ngeen ko def maanaam boobaa da daal di julli ci ni nga xamante ne noonu nga mën a jullee li ngay wax wax ji moom kom man nga ko lépp ngay wax waaye rukkoo si sujjóot yi dangay ngay sàmmonte ak li nga xamante ne moom mooy li nga ci mën ak yeneen ak yeneen maanaam segam ci jamono ji nga xamante ne mooy jamonoy xare ak li nga xamante ne mooy jamonoy musaayafa mooy di dóorante ay jaasi jamono jooju lañ ñu tuddee lañ borom xam-xam maanaam di wax lu ñu tuddee salaatul musaayafa julli kuy dóorante jaasi maanaam xattaa ba yaa ngi dóorante jaasi borom subhaanahu wa ta'ala du la may ne noo kon garaawul comme instant bi xeex bi tar na eh, boo boo jullee dañ lay rey maanaam bu julli loolu sax xattaa ba loolu borom bi du la ko wax danaan la na nga julli li nga mën a def yëpp nga def ko di wax mouvement yi nga mën nga def ko waaye li nga mënul nga def ko ci sam xel wala nga junj ko waaye abadan ñu ne la nga bàyyi julli bi loolu du am loolu nag kon loolu day wane doole bi nga xamante ne moom la julli am borom bi subhaanahu wa ta'ala te doole boobu noonu moo tax borom bi subhaanahu loolu nag moo tax borom xam-xam yi di faral di laajte ndax am nga ndax bu fekkente ne nit ki dafa ñëw di wax ay problème yu mu am ci këram maanaam ci ak waa këram yeeg yu mel noonu dañ koy laaj rek nan nga def julli parce que julli bu fekkente ne yaa ngi koy respecté maanaam loolu noonu maanaam euh, borom subhanahu wa ta'ala lim la fekk mu dugal aaya boobu ci diggante ay aaya yoo xamante ne daf ciy wax ay problème yu nekk ci kër gi ak na lañ ko war a régler mooy wane ni julli googu am na ci lu ci solo parce que hors sujet du am ci borom subhanahu wa ta'ala kon loolu euh, benn mbir la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la. beneen mbir bi nga xamante ne tamit nekk na ci ngëneelu julli te loolu euh, muy muy loo xamante ne kon euh, dafay nekk loo xamante ne euh, comme niñ ko gisee woon léegi day waral maanaam day tegti ak fàndu maanaam mooy nit ki nga xamante ne dafa takku daal di fas yéene xeex ak bor ak ak ak ak ak jaam ak bakkanam loolu mooy li ñuy tuddee jihaadu nafs mooy xeex ak sa bakkan loolu ñu ngi koy amee ci biir julli te loolu nag moom boo xoolee tarbiya maanaam nit ki sell gi muy sellal boppam ndax bakkanam ni nga xam te ne noonu la ko war a sellale loolu ci jullit lay amee comme ni borom subhaanahu wa taala wax ne wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha naka julli mu ne ci euh, bakkan mu ne wax bakkan ak ni ko borom bi subhaanahu wa tabaxe teg ko ci anam gu mat mu ne fa alhamaha mu yenkewal ko mooy mu inspiré ko fujuraha euh, ak kàccoorem maanaam euh, ndax fujur moom mooy loo xamante ne day fuur maanaam day fuur di gën di maanaam bakkan soo ko bàyyee rek maanaam moom day day màgg di fuur di funki di funki di funki comme ni ko gisee woon maanaam ba yàqal la lu baree bare loolu ndax moom moo tax euh, fujur loolu la mooy mooy mooy kàccoore loolu la maanaam ci buntu boobu mooy loo ne day fuur di fuur di jël espace di jël doole maanaam nga xamante ne loo ko bàyyi rek mu muy gën di dem moom ndax day gën di fuur euh, loolu moom mooy euh, fujur naka noonu tey fu fekkente ne mooy ak tuxyaan tamit moom loolu lay tekk mooy ak mbeewte ndax Euh, bakkan dafa beew comme niñ koy waxee mbeew te googu tamit loolu la mooy euh, lu jéggi dayoo fi nga xamante ne moom lañ ko yemloo loolu mooy euh, loolu mooy taxa comme li borom bi nga xam ne lam maa toxal ma naa ko fil maanaam bi nga xam ne moom la ndox mi jéggi fi nga xamante ne moom lay waroon a yem maanaam mooy dafa jéggi dayoo maanaam bu ëppal loolu bu boobaa ndox moom bëri ji mu bëri loolu moom moo waraloon nit ñi di lab nit ñi di alku maanaam ñi nekk ci suuf si di alku borom bi subhaanahu wa taala moom daal leen di teg yéen ah eh, maanaam eh, fil jaariya eh, ci gaal gi nga xam ne moom mooy daw mooy bato mooy gaalu yent yàlla noox bi alayhi salaatu wassalaam kon bakkan boobu nga xamante ne noonu la mel mu ne borom bi subhaanahu kon xamal na ko loolu waaye wa taqwaaha ak li nga xamante ne moom mooy li koy aar li nga xamante ne noonu la lay lay protéger woo mooy protection bi nga tax ci taqwiya la jóge Euh, euh, ci ci ci al ittiqaa plutôt maanaam ci la jóge maanaam ragal yàlla foofu la mooy mooy sàmm ak al wiqaaya maanaam mooy al ittiqaa u teet di ko ak al wiqaaya mooy di euh, sàmm di aaru kon loolu aaru ak teet bi nga xam ne moom lay teet boppam moom bakkan loolu tamit borom subhaanahu wa taala xamal na ko ko kon loolu nag ni nga xamante ne moom mooy kon yow ni nga mën a xeexe ak bakkan boobu ba nga xamante ne du def mukk maanaam du génn mukk fi nga xam ne moom lañ ko war a yamloo ba muy dem di wuti ji ay yeneeni eh, di di di di di eh, di di sàkku leneen wala boog di naan ma xool ba xam lii mën naa ko su ko ciwee mu laajte ko bul bu laajte loolu nga def ko mu daal di laajaat leneen moom du arrêté bakkan moom xattaa ba mu alakul boppam alakul nit ki maanaam du la bàyyi parce que moom ay bànneexam rek la xam ay bànneexam kese kese kese la xam xamul leneen eh, loolu nag moom moo tax kon nit ki buy xeex ak moom di fànn yenente bi sallallahu alayhi wa alihi xamal nañu ko ci xadis bu nekk ci euh, euh, muwatta bu imaamu malik muy xadis sayyidina abu hurayrata radiyallahu anhu naka noonu la nekkee ci sahih imam muslim ci musnad imam ahmad ci sunan yi bu imam euh, at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah rahimallahu al-jami' yenent bi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajaat isbahul wudu'i inda qaalu balaa ya rasulallah qaala isbahul wudu'i inda al makaarih wa kasratul xutaa ila al masajid wa intizaaru salaati ba'da as-salaat fa dhalikum ar-ribaat fa dhalikum ar-ribaat fa dhalikum ar-ribaat mu ne yeneen e, e, e, riwaaya bi maanaam baat yi baat imaamu Maalik la ci Muwatta am rahimahullah wa radiya anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne alaa adullukum ala ma yamhu llahu bihi alxataaya wa yarfa'u bihi darajaat xanaa duma leen xamal li nga xamante ne moom la buur yàlla subhaanahu wa taala di fare ay bàkkaar ba pare di ci eh, yigitee ay daraja mu ne eh, eh, mu ne isbaahul wudu inda al makaarih ci yeneeni riwaaya mu ci comme riwaaya bu nekk saxee imam muslim mu ne isbaahul wudu ala al makaarih maanaam isbaah matal ak njàpp matal njàpp ci faf euh, euh, euh, maanaam sibiru maanaam mooy nit ki bi mu yëg ay coono ne fi vraiment mat jàpp fi jàpp gu mat fii dafa metti ndax ndox mi daa sedd wala jamono ji dafa sedd wala boog xat-xat la wala boog que ni loolu day laaj vraiment mu simmi benn yëre bi wala yu mel noonu ndax yëre bi mu sol xëy na dafa xat wokk yooyu yëpp day compliqué ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne daal ay complication am na mu daal ne waaye nag fii damay matal njàpp def ko ñetti ñetti comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen bi sallallahu alayhi wa a jàngale mu ne kon lool mu ne def lool noonu mooy isbaul wudu inda al makaare mu ne ñaareel bi mooy wa xatratu wa kasratul xutaa ila al waaye bëri ay jéegu di dem ci jàkka yi wantizaaru salaati baada salaat ak di nekk ni ku julli ginnaaw julli muy ne nit jullee ba noppi xolam ak xelam yëpp mi ngi di xaar julli di xaaraat ban waxtu lay ñëw ndax xolam dafa takkoo ak julli mu ne loolu noonu ñett yi borom bi subhaanahu wa ta'ala ci fare ay bàkkaar waaye daf ci yëkkati ay daraja mu ne fa zalikumu ribaat fa zalikumu ribaat fa zalikumu ribaat loolu mooy riwaaya bu nekk ci mu uh, ci Muwatta bu imaamu Maalik alayhi rahmatu wa ridwaanul uh, mu ne yeen eh, eh, eh, ne loolu mooy fandu dëgg fandu piir ngo fandu piir fandu moom mooy taxaw bi nit ki di taxaw takku maanaam takk ndiggam ne day léegi day dem xeex maanaam loolu moom mooy fàndu mu ne nag loolu dëgg mi ngoog loolu mooy taxaw xeex dëgg mu ngoog loolu mooy yii loolu moom moo tax képp koo xamante ne nee na xeex maanaam moom euh, dëgg-dëgg maanaam euh, bu euh, waaw léegi daal te waxu caaxaan la naam maanaam mu ne woy léegi xam nga ay xeex ay jihaad yooyu yëpp dafa jeex waaw mais même kooku noonu loolu noonu mu wax mais léegi jihaad baa ngi nii yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii jàngale na ko maanaam xeexal bu fekkente ne nee nga bu badar amoon da ngay jeex maanaam yéen ñëpp a dee ba ngeen jeex léegi mi ngi nii ba badar ngi maanaam euh, badar bu ndaw la sax bii moom badar bu ndaw a ndaw la sax mais mi ngi mooy lii yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngale Euh, kon loolu day wane ni euh, euh, kon julli dafa nekk loo xamante ne nit ki te bu ñu xoolee yii ñu tudd yëpp boo ko xoolee day yëpp ci julli lay wër-wërloo ci julli lay wër-wërloo kon da gis ne ki nga xam ne mooy jullit bi pire maanaam nga xamante ne dafa fonk julli gi nii kooku day nekk koo xamante ne xeex bakkanam day daal di nekk loo xam ne lu ko yomb la maanaam ngir ne noonu la mel moo tax borom bi subhaanahu wa taala wax fii illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi ñoom ñooy jullit ñi piir ah, bokk nag ba tey li nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu aaya bi mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax ci al insaan innal insaana daf koo def mu nekk loo xam ne mufrad la maanaam moom mooy kenn la tudd ni doomu aadama nii la mel mooy prototype bi waaye nag maanaam nii la mel mu daal di wax ni nga xam ne noonu la mel loolu moom nit de manière générale nii lay mel boo gisee nit ku mel noonu loolu mooy li normal léegi nag mu am ni mu ci seetee ne illal musallin ba mu des jullit ñi pire ñoom nag ñoom ñoo génn ci cadre bi nga xam ne moom lañ doon moom la doon wax ci aay yee weesu léegi nag loolu nag nan lay mel mooy ñooñu nga xamante ne dañooy saalit ah, dañuy saalit am jikko yi xañaate bëgg lu baax ñoom rek ko war a am yéene wuñ kenn lu baax ñaan soxor ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ñoom ñooy jikko yooyu ak yeneen yi jikko yoo xamante ne day nekk ñoom gis tal déggital ah, ba pare nekk koo xamante ne Euh, euh, dafa bari ay problèmes yu lay dal euh, loolu nag bi mu ñëwee fii mooy ci mufrad bi moom dafa ni foofu mufrad la ko tuddee ne doomu adama gi kii nii la mel waaye bi muy wax léegi nag ñi nga xamante ne moom lay seete daf leen indi ci mbooloo ni al musallin waxul illa al musalli waxul ba des kii julli déedéet daf ni des ñii julli loolu nag boobaa dañ ci daf ci junj la ci di wane ne julli li nga xamante ne moom mooy julli bi nga xam ne dëgg dëgg mooy julli julli mbooloo la maanaam te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa bëgg nit ñi di julli julli mbooloo te nit ñi maanaam mbooloo moomu dafa am yeneeni tarbiya yu muy def ci nit te loolu day wane ay mbir bu njëkk bi moom mooy ne tarbiya kenn du ko yow kese yow loolu bëriwul lu muy eh, faral di réussir maanaam lu muy sotti déedéet maanaam yow kese ci sa coin sa wét wét doo dem maanaam doo tase kenn doo gis kenn yow rek yaay ne déedéet maanaam faw eh, da ngay daal Euh, da ngay da ngay da nga war a am ñoo xamante ne ñoom ngay àndal waaye nag euh, ki nga xamante ne moom ngay àndal moom mooy koo xamante ne moom euh, dafa dafa amee ay jikko yu rafet dafa amee ay melo yu rafet dafa amee ay doxalin yu rafet lool moom mooy ñi nga xamante ne ñooñu nga war a àndal ci mbokk taalibe maanaam mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom nga war a àndal mooy ñi nga xamante ne yéen a bokk ay bëgg-bëgg yéen a bokk sopp bi ngeen sopp jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax waxoon nañ ne la as-salaatu dafa jóge tamit ci as-sila maanaam mooy jokk gi nga xamante ne moom ngay jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, kon ak jokkoo gi nga xam ne moom ngay jokkoo ak moom moom borom bi subhaanahu wa ta'ala kon nag ñi nga xam ne ñooñu ngay àndal mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo wara ñoom ñoo amee même melo boobu maanaam ni ñi nga xamante ne li ñu bëgg lu du lenn lu dul dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne ko wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha na nga muñ maanaam wasbir nafsaka jëlal sa sa bakkan nga muñ ak ñoom maanaam jëlal sa bopp nga muñ nga toog nga yàgg lool nga nekk ak ñi nga xamante ne yad'una dañuy woo rabbahum seen borom xam nga te gisoon nañ ne ak du'a huwa al ibada te julli ci baatu a loolu mooy wax lu ju buur borom xam-xam yi ëpp wax maanaam ñooñu nga ànd ak ñoo nga xamante dañuy tudd borom bi di ko fàttaliku di ko di zikar di tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala ci suba gi ak ngoon euh, nga xamante ne euh, yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi ci ngoon gi yëpp dañ koy tudd maanaam ñooñu noonu nga xam ne dañuy ànd di euh, tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala fàttaliku borom bi subhaanahu wa ta'ala ak di ko ñaan ak di ak yu mel noonu loolu ñooñu àndal ak nekkal ak ñoom teranga jëpp teranga mooy ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ah, dafa dafa màgg fa moom maanaam borom bi daf koo màggal daf ko rëyal daf koo kaweel daf koo teral ba nga xamante ne dafa jël ki nga xam ne moom mooy ngën ci mindeef sallallahu alayhi wa sallam ne ko ak lu mën xew ñii ñoom del nekk ak ñoom maanaam yow bul tàqalikoo ñi euh, jëlal sa bopp nga sax ak ñii nga muñ ci nekk sax ak ñoom maanaam nga nga sax ci loolu mooy teranga jëpp teranga mu ne ñooñu nag li ñuy def mooy ne loolu yëpp ñu koy def yuriduuna wajha dañ cee nam rek li nga xam ne mooy jëmmi borom bi subhaanahu wa taala kon kon euh, nit ki suy ànd dafa war di ànd ak ñu mel noonu waaye nag su fekkente nag sëriñ bi nga xamante ne moom moo leen war a piloté moo war a ànd ñoom di leen wan yoon bi di leen leeral di leen tegtal kooku nag moom it itam dañ koy tànn comme ni nga xamante ne noonu la al imam ibn Ata'illah as-Sakandari radiyallahu ta'ala anhu waxe ci xikam yi mum naan laa tasxab illaa man euh, illaa euh, wala tasxab man laa yanhaduka xaalu wala yadulluka illa ma maqaalu maanaam bul euh, ànd ak kenn koo xamante ne euh, moom xaalam maanaam ni mu mel jikko yi mu amee ak xaal yi mu amee ak ni nga yëgee euh, ni muy dundee ak sincérité bi muy àndal ak cellate gi muy dégager maanaam kooku noonu ak nga xamante ne boo àndee ak moom da gis ne yow xaalam daf lay xëcc jëm ci lu baax te kooku bul ànd ak ku melul noonu maanaam sëriñ bul ànd ak mukk ku melul noonu wala yadulluka ilallahi maqaalu bul ànd ak koo xamante ne tamit ay waxam du la tegtal yàlla maanaam déedéet bul ànd ak ku noonu kon loolu tamit moom mooy ni nga xamante ne te loolu borom subhaanahu wa ta'ala muñ koy wax ci suuratu Luqmaan bi naan wattabi' sabiila man anaaba ilayya na nga topp yoonu képp koo xamante maanaam ki nga xamante ne moom yoonu ki nga xam ne lépp daf kaa jël jox ma ko man yàlla kon kooku ngay àndal kon loolu moom mooy eh, xaal xaal xaal boobu noonu kon eh, li nga xamante ne kooku noonu moom moo tax comme ñoom ñëpp noonu la ñu melandoo ki nga xam ne moo tax yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam bi muy ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne na ah, na na ko boole Seydina Haaruna alayhi salaam mu nekk yeneen moom tamit ñu daal di ànd ñu dem maanaam ci nit ñi mu li mu wax mooy def ni kay nusabbihaka kasiira wa nazkuraka kasiira innaka kunta bina basira maanaam su ko defee ñu di la tudd lu bëri kay euh, euh, euh, ñu lay sàbbal lu bëri di la lu bëri maanaam bu ko defee suñuy zikar ñuy mën ñu ko mën a def ak mbooloo suñuy mën di sabbal maanaam di julli ñu def ko ak mbooloo su lu ñu def ñu def ko mbooloo man man rek ma bañ a kenn rek ku koy def konte innaka kunta bina basira te yow musoo denc den di ñu gis yow borom subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom mooy ndax loolu mu wax nag ne deñ mosoo denc de doo denc ñu julli mooy ne ti ti di ci di ñu gis mooy ne yamul rek ci xaalum ne moom yeneen moom mooy yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam dafa bëgg maanaam di zikar ak di eh, sabbal maam di julli ak di zikar bu ko defee mu koy mën di defandoo ci mbooloo loolu du ne rek loolu la bëgg waaye dafa nekk di dafa da da dafa dafa nekk ne koo xamante ne day wane ne moom dafa jël xolam ak ko ci boroomam subhaanahu wa taala te loolu mooy jëmmi jokk bi maanaam julli gi ak sabbal gi ak zikar bi du rek ci làmmiñ waaye xol bi moo war a jokk ci xadara borom bi ci pays yu borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy li nga xamante ne comme ni imam euh, al imam ibn Ata'illah ba tey al-Iskandari radiyallahu anhu naan euh, al aarifu la yazulu ibtiraru wala yakunu illa euh, ma allah illa ala allah qaraaru maanaam kon aarif bi ki nga xam ne mooy naan dëgg ki xam borom moom mooy te mooy ki nga xamante ne moom la yazulu ibtiraru wala maanaam ak ak gi muy di jëm ci borom bi subhaanahu wa taala di toroxlu ci kanamam loolu du jeex maanaam ñeneen ñi nag léeg mu am ay circonstances ay conditions yoo xamante ne ñoo leen di njatt ñu toroxlu ci seen kanam borom xam ne ndekete tekki wuñ lu bari waaye euh, aarif billah bi moom moom daiman moom xolam noonu lay mel laa yazulu qiraaru wala yakunu illa ma allahi qaraaru te xolam tamit du dal du teg du du sax lul ak yàlla borom subhaanahu wa rek lay saxal kon kooku loolu moom mooy mi nga xamante ne Euh, moom la yent yàlla Musa alayhi salaatu wa salaam doon junj foofu kon loolu yëpp day tegtale ci anam gu leer euh, ci li nga xamante ne moom mooy njariñal euh, julli te ne ci mbooloo bi bi nga xamante ne moom lay wax naan illal musallin bokk na kon ba tey kon ci loolu ci la ñuy daal di xamee ne mbooloo nga xamante ne moom ngay ànd loolu ñaareel bi nga xam ne moom lañ ciy xamee moom mooy julli mbooloo njariñ bi nga xamante ne moom la am te lool bokk na ci njariñ bi comme li Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhu ne nit ki su fekkente ne dafay dem di julli ji ci mbooloo mi ci jàkka ji li nga xamante ne moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala yoonal ko mooy foofu nit ñu baax ñi dañ fay faral di daje te nit ki bu nit ko nit ñu baax ñi bu boobaa dañ koy daal di tuub maanaam mooy sooy ànd ay nit ñu baax di def lu baax moo xam da ngay julli ci mooy ci julli ci mbooloo wala da ngeen di zikarandoo mbooloo wala da ngeen di daje di jàng téere yàlla bi muy alquran ak sunna wala yeneen ak yeneen ngeen di ko defandoo ci mbooloo ngeen di àndandoo maanaam bëggante gi soppante bi te yàlla tax àndandoo nga xamante ne moom ngeen di ànd te borom bi subhaanahu wa ta'ala rek tax loolu yëpp day daal di nekk loo xamante ne day day day day waral seen yoonu yàlla yomb te nit ki su demee basalan tey ci jàppe mu daal di fay mu mu nekk koo xamante ne euh, euh, buumam maanaam mooy euh, ndax nit ku ne dafa am buum ko relier Euh, maanaam boo xamante ne daf ko relier ak barzax euh, relier barzax boobu relier ko àjjana wala safara léegi nag buum googu noonu euh, selon couleur bi mu yor lay daal di day daal di texe wala mu ñàkk texe léegi nag bu fekkente ne nit ki dafay daje ci mbooloo mi di nekk ci jàkka ji bu boobaa ñeneen ñi ci des mooy comme li ñuy wax théorie des vases communicants maanaam loolu moom moo koy moom moo koy dal maanaam mooy lan mooy moom bu fekkente ne leeram bariwul ci xolam Euh, bu boobaa ñeneen ñi ci des ñoo koy ñoom ñoo koy jéem wàll ay leer comme euh, euh, bu boobaa ñeneen ñi ci des ñoom ñoo koy jël cuubal ko buum googu cuubal ko xolam leeram maanaam bu li nga xam ne moom mooy yoonu lëndëm yi maanaam li nga xam mooy canaux yi nga xamante ne ay canal lañ yoo xam ne ay lëndëm lañ nga xam ne ñoo ko naroon a yóbbu ba safara yooyu noonu nga xam ne ñu ubbeeku dem safara ak te ñu te ñu ubbeeku woon moom ak kanaalu euh, muy ba euh, leer yi nga xam ne ñoom ñoo tëju woon ci moom te ñu ñuy jëm ak moom ba àjjana euh, yooyu nag maanaam bu fekkente ne day ànd ak ay nit ñu baax bu boobaa ñoom buy taseeg ñoom ci jàkka ji ak yu mel noonu loolu moom mooy waral ñoom dañ koy cuub maanaam dañ koy jël di ko coloré di ko coloré di ko di ko di ko di ko di ko wàll di ko wàll di ko wàll di ko wàll loolu mooy wàllante dañuy wàllante lu baax di wàllante ba nga xam ne day mujj nekk ñoom ndax lu tax parce que dafa nekk ci jotaayu ñi nga xamante ne ay nit ñu sell lañ ay nit ñu baax lañ loolu kon moom mooy li nga xam ne euh, moom mooy euh, dal képp koo xamante ne dafa nekk ci yoon bu baax nekk ci yoon yàlla di ànd ak ay nit di julleendoo ak ñoom ak yu mel noonu maanaam te ji nag moom mooy li ci njëkk sinon yeneen yi ci des yëpp yu baax mu koy mën di defandoo ak ñoom loolu moom tax àndandoo nekk ay mbooloo di nekk ci lu baax am solo waaye nag nekk koo xamante ne solo la maanaam da ngay wu maanaam yow kese yaay ne loolu noonu euh, même bu fekkente ne dina am yenn yu mu amee njariñ ak fenn fu mu tanee waaye dina am fu bëree bari foo xamante ne lor lay doon te euh, loolu du bu du du baax du njariñ te lor rek lay daal di doon ci ki nga xamante ne moom mooy ki ko nekke ba tey kon euh, loolu yëpp mu nekk kon njariñ koo xamante ne dafa nekk ci ci ci ci aaya loolu moom kon euh, bu boobaa tamit euh, lépp loo loolu tamit day wane day tax ba nga xamante ne nit ñi dañuy mën di defandoo di di tegandoo di di di yëkkateendoo euh, ak yeneen ak yeneen li ñu mën a def yëpp loolu day daal di nekk loo xamante ne lu leen yomb la comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi noonu noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala diglee maanaam bi muy wax ci wàllu julli daal ne warka'u te na ngeen di rukkoo di ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy way rukkoo yi euh, loolu moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli maanaam kon boo leen di julli na ngeen di jullee doo ak mbooloo yi maanaam ngeen bañ di nekk yéen kese di julli maanaam yéen kese ngeen di wéet di nekk di nekk di nekk ndoo yéen kese maanaam loolu bu leen ko def seen jaamu yàlla loolu nag euh, njariñ googu loolu lay indi Euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, ba tey euh, loolu daf koy daf koy jariñ moom mooy ne nit maanaam dañ koy jànge ci suñu aaya bii moom mooy ne li am solo ba am solo moom mooy ni jokk ci borom subhaanahu wa taala te lépp lu dul buru yàlla subhaanahu wa taala neen la te it borom bi subhaanahu wa taala ci julli ci la dajalee ngëneel yu rëy yi ci la dajalee mbuut yu rëy yi comme niñ gisee tamit ci xadiis yi nga xamante ne moom la ñu gis ci la dajalee leer yu kawe yi te loolu mooy li al imam ibn Ata'illah ba tey Iskandari radiyallahu ta'ala anhu di wax tamit ba tey ci xikam yi bim naan as-salaatu tuhratun lil qulubi min adnasi zunubi wastiftahun li babil ghuyub mu ne julli dafa nekk loo xamante ne euh, tuhratun lil qulub day laabal xol yi euh, min adnasi zunub ci ay tilim tilimi bàkkaar yi waaye tamit wastiftahun li abwabil ghuyub euh, naka noonu buntu la boo xamante ne day ubbi nit ki ci buntu yi nga xam ne muy buntu kumpa yi maanaam moom mooy nit ki su fekkente ni day julli comme que day biyaaleeg boromam subhaanahu wa taala am na ay leer yu bari yoo xamante ne ñoom ñoo ciy amee loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom lay wax euh, li nga euh, ñaareel bi ci des moo te loolu foofu la ñuy jeexale insha allahu taala borom mu ne mu daal di ciy teg ne as-salaatu ma mu ne as-salaatu mahallul munaajaat wa ma'dinul tattasi'u fiihi mayaadiinul asraar wa tashraqu fiihi shawaariqul anwaar alima wujuud alima wujuudu ad-da'fi minka fa qallala a'daadahaa wa alima ihtiyaajaka ilaa fadlihi fa kassara amdaadahaa mu ne julli daal maam as-salaatu mu ne mahallul munaajaat bërëb la boo xamante ne ci li ñuy déeyaaleeg borom bi subhaanahu wa taala ba pare mu daal ciy teg ne wa ma'dinul musaafaat maanaam mbell la maanaam mbell mooy miin la boo xamante ne. Euh, trésor yu rëy rëy yoo ñoo nekk ci euh, lépp luy sellal nit ki euh, naka noonu mu ne tattasi'u fiihi mayaadiinul asraar foofu la maya mayaadiin mooy tooli secret yi asraar yi foofu la foofu lay yaatoo maanaam nit ki su bëggee yaatal mbootam secret mu sell ci biiram ak ci biteem ba pare borom bi subhaanahu di ko ubbee ay xeeti xam-xam yu yu raar yooyu noonu ci yoo xam ne ci borom bi subhaanahu wa la aju na taqoo ak julli Euh, loolu nag moo tax yeneen te te te mu ne euh, wa tattasi'u fiihi mayaadinu asraar wa tashraqu fiihi mashaariqul anwaar te noonu lay jollee maanaam jolli waayu leeri noonu lay jollee ci moom loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci sa ci xadis bu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah ni kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idaa xadabahu shay'un qaala yaa bilaalu arihnaa bis-salaa mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de dafa nekkoon koo xamante ne muy xadis sayyidina anas radiyallahu anhu am na tamit ci xadis sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu shay'un faza'a ila as-salat mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkonte ne dafa am benn mbir bu ko tiis daraan woo sayyidina bilal ne ko fiixal ñu ci julli maanaam euh, waxul arihna minas salaat déedéet bis salaat parce que féexal ñu ci ñu nekk ci biir julli waaye euh, ñi nga xamante ne ñoom day euh, euh, seenu seytaane daf leen a noot wala boog seen bakkan dafa am ak nootil ci seen kaw ñoom seen lisaanu xaal danaan arihna minas salaa maanaam mooy féexal ñu ci julli ci anam maanaam li muy tekki foofu mooy naa gaaw julli génn ci maanaam a ah, waaye julli gi suñ tool sama yaram diis na sonn waaye ah waaye naa gaaw julli waaye génn ci waaye ah ah maanaam alors que yeneen bi moom sallallahu alayhi wa sallam julli gi daf ko daan jàppee ne euh, féekuwaay la maanaam ndax place la boo xamante ne secret yi ak leer yi dañuy fees ci xolam bu boobaa mu daal di nekk koo xamante ne day mën di euh, jaamu yàlla bi day nekk ci xolam fees ci moom euh, bu boobaa mu daal di dàq njàqare yi ak tiis yi loolu moom moo tax képp koo xamante ne dafa am lu ko metti wala mu am lu tiis wala mu am naqar wala mu jaaxle wala yu mel noonu tey waat naa ci yàlla ne su toogee julli ñaar rakka ñeenti rakka juróom benn rakka maanaam du tegale julli yi lu dul rek ne nga gis xolam commencé féex njàqare geeg tiis gi naqar geeg jaaxle gi lépp daal di deñ mel ni comme si que ne am loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ko def te leeri ci la ñuy jollee jikko yu rafet yi ci la ñuy amee mooy wa tattas fii wa tattas fii shawariqul anwaar mu ne borom subhaanahu wa ta'ala alima ah, wujuda da'fi wujuda da'fi minka fa qallala a'dadaha borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa xam bu baax ne yow mii ah, da nga am ak néew doole loolu moom moo tax kon mu néewal nga xamante ne ah, moom mooy lim gi moo tax julli yi mu def ko juróom kese yu ñu yeneen yi ci des ñun ay naafila la te bëriwuñ tamit léegi yow yaay xool li nga ci rek nga def ko waaye juróom moom mooy li nga xamante ne moom mooy farata def ko saxoo ko euh, kon loolu xam gi mu xam sa néew doole moo tax mu néewal euh, li nga xamante ne mooy lim gi waaye nag wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fa kassara adadaha waaye moom xam na bu baax a baax aajowoo gi nga xamante ne moom nga aajowoo euh, julli aajowoo gi nga xamante ne moom nga ko aajowoo mu ne fa fa kassara maanaam aajowoo gi nga aajowoo ngëneel bu tukkee ci moo tax bu bëril madat bi maanaam madat bi moom mooy Euh, euh, mooy nourriture spirituelle wala boog flux spirituel bi courant bi euh, li nga xam ne moom mooy alimentation spirituelle bi mu bëril ko ba nga xamante ne yow boo julee juróomi julli kese la waaye borom subhaanahu wa taala ngëneem yu baree bari moom la ci def ba nga xamante ne njariñ bu rëy rëy moom moo ci nekk ànd ak ne lu bëriwul voilà mooy ne tey bu doon ay comprimé la dañ naan comprimé yu dose bu bu forte bu am doole la ci def boo xamante ne moom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 الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون